فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi al-raabi'i wal xamsiin ba'da al-mi'atayn wa an Mu'aadh radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallaah axbirnii bi'amalin yudxilunii al-jannata wa yubaacidunii mina an-naar qaala laqad sa'alta can caziimin wa innahu layasiirun calaa man yassarahu Allaahu tacaalaa calayhi tacbudu Allaaha laa tushriku bihi shay'an wa tuqiimu as-salaata wa tu'ti az-zakaata wa tasuumu ramadan wa tahujju albayta in istata'ta ilayhi sabiila summa qaala alaa adulluka alaa abwaabil xayr as-sawmu junna was-sadaqatu tutfi'u al-xatii'ata kamaa yutfi'u al-maa'u an-naar wa salaatu ar-rajuli min jawfi al-layl ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad thumma qala alaa ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi qultu balaa ya rasula allah fa akhadha bilisanihi qala kuffa alayka hadha qultu ya rasula allah wa inna la mu'aaxaduuna bimaa natakallamu bihi faqul sakilatka ummuka wa hal yakubbu nnaasa fi nnaari alaa wujuuhihim illaa hasaa'idu alsinatihim rawaahu tirmidii rahimahullaahu wa qaala hadiisun hasanun sahiih waqad sabaqa sharhuhu fi baabin qabla haadaa kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñëwaat ak ñun ci chapitre bi deux cent cinquante quatre baabu tahriim al-ghiiba wal amri bi hifzi al-lisaan euh, hadis bi nag mooy li nga xamante ne nii mooy xadiis bu mujj bu muy indi ci wàllu wenn wàll bu njëkk bi non bu bu mujj bi xam ne baabu buntu tahrimal ghiba xaraamal jëw wal amri ak digle bi hifzil lisaani wattu sa kàddu sa lam wattu sa làmmiñ xadiis yi mu fi indi yëpp bañ commencé ba léegi ban côté lay wax digle gi ñu digle nga sàmm sa làmmiñ waaw ndax loolu Euh, ni mu tudde buntu bi en fait tahrimul ghiba wal amru bi hifdil lisaan mooy zikrul xaas zikrul am ba'dal xaas voilà mooy dafa tudd li joyal li gën général ginnaaw bi mu tuddee loo xam ne da ko fee seppee du contraire bi xam nga loolu tamit day am zikrul am ah wala zikrul xaas ba'dal am day am tudd lu général ba pare nga seppee lool ci lu général loolu lenn lu particulier mais fii deful lool al-ghiba mais ci lan la jóge parce que dane wal amru bi hifzil lisaan digle biñ la digal nga garder sa kàddu mais boo ko garder doo jëw jëwkat boo gis doxewul al amru bi hifzil lisaan doxewul digal li nga xam ne mooy wattu làmmiñam doxalu ko waaye bu ko doxaloon du jëw kon loolu xaraam bu mu xaraam ak digal yiñ la digal nga garder sa làmmiñ nga xam ne boo ko garder woon jëw doo ci tàbbi moo tax mu tàmbalee li gën a nag bi mu ñëwee ci xadiis yi ba ñu tàmbalee premier xadiis bi ba léegi cinq mille cinq cent onze ba xadiis bii ñu nekk di mille cinq cent muy vingt et un onze xadiis onze xadiis yooyu yëpp ci garder wattu làmmiñ la bii mooy bi ci mujj après xadiis yi nga xam ne ñoo ci des à partir de mille cinq cent vingt trois vingt quatre vingt cinq vingt six ba vingt sept ah boobu nag mu ngi ñëw nag ci wàllu nag jiw nag luy wane xaraamu alxiiba di jëw ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal xadiis bi nga xam ne moom lañ mu woon a gis mooy hadis mille cinq cent vingt et un mu ne woon waan abi saidin alxudri radi allahu anhu an annabi sala allah alayhi wa sallam annahu qaal ida asbaha ibnu adam fa inna al-a'daa'a kullaha tukaffiru al-lisaan walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi muy hadis bu màgg màgg màgg al imam bokk na ci hadis yi nga xam ne moom lu indi ci al arba'uun an-Nawawiyya waaw mooy xadis numéro vingt neuf mooy xadis bu màgg te rëy ay mbir euh, azimun jiddan waaw xadisun sharifun azimun jiddan waaw akbar nekk loo xamante ne nii euh, lu jara yittewoo la lu jara yittewoo la lu jara yittewoo mooy xadiis bi akbar mu ne wa an Muaaz mille cinq cent vingt-deux kon wa an Muaaz mu ngi jële ci Seydina wa Mawlaana Muaaz ni Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala nee na qultu damaa wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axbirnii maa ngi ngay ñaan nga ma xamal ma bi amalin ci jëf joo xam ne yudxilunil janna moo may dugal àjjana wa yubaa'idunii mu soril ma minan ci sawara qaal yonent way saa saam ne ko laqad sa'alta an azim ne ko ah Mu'aaz laaj nga lu mag waaye li muy màgg màgg wa innahu gis nga jëf jooj ngay laaj la yasirun lu yomb la nag ala man yassarahu allahu taala alay yomb na ci képp koo xam ne borom bi yombal na la ko mu commencé nag di ko wax jëf mooy yar mu ne ta'budullaha la tushriku bihi shay'a da ngay jaamu yàlla di wéetal yàlla te bu ko bokkaaleeg dara ak kenn ak lenn wa tuqiimu sola ñaar nga taxawal nga taxawal li nga xamante ne mooy nga taxawal li nga xamante ne nii mooy julli ñett wa tuuti zaka wa ñett ngay joxe zakat bi ci tegu ñeent wa tasuumu ngay woor weer wi nga xam ne mooy weer wi lakk bàkkaar yi di ramadan juróom wa tahujjul bayta nga daal di aj néegub yàlla bi in istata'ta boo ko mënee ilayhi jëm ci sabila benn yoon di sa dund day nekk farata mu ne ko summa ginnaaw bi mu waxee lii xaala mu daal di ciy teg bu wala in sabila bu dee am nga yoon wu jàppali ngir dem ca néegub yàlla ba day nekk farata voilà mu ne summa qaala ginnaaw gi mu ne moom yonent bi alayhi salaam ala adulluka waa Mu'aaz ndax du ma la tegtal ala abwaabil xayr ci bunti yiw yëpp bunti yiw yëpp waaw loolu mu ne as-sawmu junna waaw bunti yiw yaa ngi as-sawmu gis nga koor junna tours la protection la bouclier la ci mbon yi mbonte yu bari woo ci bañee tàbbi wooral ndax biir bu xiif talut yenn bàkkaar yi di zëmbalee ka génne ko yuuxoo ko tooñaatee ka eh, attardé woo ko sonal nit ñi parce que bu xiifee boppam la tal kon as-sawmu junna allahu akbar ñaar wa sadaqatu kanta li ñu naan sarax ware looy joxe dagg ci sa alal di joxe ngir yàlla fiwu day fay day effacer fay ba dootul desati trace alxati a ñaawtiif bàkkaar kamaa keem li nga xam ne yut fi u lay fay almaa u ndox am naara safara gis nga safara buy tàkk buñ ko mënoon a noonu li gën a nekk noonam ngir bu bañee bu bañee ku ko bu bëggee di continuer di tàkk mooy ndox bu ndox li ñëw muy am problème waaw mu ne beneen wa salaatu rajuli bokk ci buntu yiw yi ba léegi wa salaatu rajuli jullit nit ki war a jigéen a ci yem min jaw fil layli ca guddi ga jaamu yàlla jamono ya nga xam ne gaa yaa ngay nelaw waaw ku nekk wéet ak sa sa sa sa ka sopp ak wala nelaw nelaw yu miti yow nag nga wéet ak sa borom tabaaraka wa taala di julli bokk na ci buntu yi summa mu ne ginnaaw gi talaa yonent waaye saa saam jàng aaya ba nekk ca suuratu sajda ndeysaan aaya six jàpp aaya jàpp mooy tata jaafaa day sori di jóge seen wàll yi anil madaaji te tëru te lal yi ñuy tëdd laltu yaag pajaas yaag ya nga xamante ne ca la ñuy tëdd ca la ñuy wiir seen ndigg seen bu guddi jotee day day jóg di jóge ca lal ya ngir dem waajal ngir daal déeyaale seen borom mu ne hatta balaxa ba ni muy jotee yaamaluuna jàng aaya yi mooy tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun falaa ta'lamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bimaa kaanuu ya'maluun aaya yooyu la suratu sajda <laughs> mooy sajda sajda sajda <laughs> voilà <laughs> mu ne tatajaafa euh, junubuhum seen wàllee day jóg di sori mooy di jóg di yëkkatiku anil madaji te seen tëddukaay ya yad'una ñu lay dem di wéetal tey ñaan tey jullil tey déeyaaleeg rabbahum seen borom xawfan wa di ko ragal ah moom bii ja mooy ci dara ragal de wa waaye di xemmem lam leen dig wa mimma razaqnaahum te ñoom ñooñee ci li leen dépense li leen wërsëgal yunfiquuna dañ koy dépense ah gis nga ñooñu fala ta'lamu nafsun benn bakkan xamut maa la nga xam ne ukhfiya lañu ko nëbbal dencal ko ko waajalal ko ko ëllëg min qurrati ayunin ci mbir yu rëy yoo xamante ne nii dañuy jural dañ koy jural ak ser bët jazaan mu nekk ak pay bi ma kaanu ya'malun ca la nga xam ne moom lañ doon jëf ca kaw suuf allah mu ne summa ginnaaw gi qaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ala ukhbiruka bi ra'sil amr waa Mu'aaz ba léegi ndax du ma la xabaare bi rasil amri mooy bopp mbir yi wa amudi waaye kenoy mbir yi le té poto yi poto yi poto yi mbir mi mooy mbir mi nag mooy l'islam comme yam na riwaay koy leeral dinañ ci ñëw insha allah wa dirwati waaye la nga xam ne moo ca gën a kawe comme boosu gëléem boo gisee gëléem taxaw la gën a kawe ci gëléem gi mooy boos yi bu dee bi am ñaari boos wala bi am benn waaw la gën a kawe looy seen mooy boos bi mu ne suñu mbir mii lislaam la ca nekk ca kaw ndax duma la xabaare lool tam qultu balaa ya rasulallah sayna abdillah Muaz radiyallahu anhu nee na ma ne ko ah këy yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne ma Ah, rasul amr boppu mbir yi suñu diine jii li ci ëpp doole te mooy bopp bi ndax boo booy dagg bopp ci yaram waa jafaatu na xam nga nit man ngaa dagg tànk bi teewul muy dund waa ah. mu nekk nit ba léegi nga dagg loxo bi nit la ba léegi te man naa dund ñaata nit ñoo amul ñaari loxo ñii sax duñ ci am ñii am benn ñii duñu am dara te ñu ngi dund ay nit ñoo xam ne seeni tànk dañ leen a dagg mooy place tànk yi dañ ko amatul waaye ñu ngi dund waaye mas gis nit bu ñu dagg bopp bi muy avancé ah. boo ko gisee bay xamal ne da ngaa jom wul boppu mbir yi mooy lan ah al mooy ash-shahadataan la ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy lépp kàddu googu mooy kalimatul haqq waaw waaw al kalimatu tayyiba ash-shajaratul kash-shajaratul mubaaraka mooy lii kon mooy l'islam wommatu bi wa amuduhu la yoo xam ne mooy kenoon poto ya nag wa as-salaa mooy julli wa dirwatu sanamihi la njomboxtalu mbir yi nag mooy al mooy jihaad ci yoonu yàlla te yàlla tax xare ci yoonu yàlla kër këri te yàlla tax summa qaala nee na ginnaaw yoneen saa saam ne alaa uxbiruka bi milaki dhalika kulle waa Mu'aaz ndax duma la xabaare bi milaki dhalika kulli li nga xamante ne nii moo dajale mu moom du am du boo ko amee dalay moom loo li centre lii lépp nga xam ne moom boo amee lii lépp da koy am ah kultu nee na ma ne ko balaa lii englober regrouper lii lépp ma ne ko ma ne ah te ya yow ndawal yàlla de saa salaam fa axada bi lisaani mu jàpp lan nañu boppam mu yéene saa salaam qaala mu ne ma kuffa alayka hada fegalal sa bopp lii sa ayu lan fegal ko sa bopp. qultu nee na ma affaire bi jaaxal ma ya rasulullah waaw ndawal yàlla sallallahu alayhi wa inna ndax ñun la mu aaxaduuna mais dañuy jàpp bi ma natakallamu bi li nga xam ne ñu ngi koy wax mais li ñuy wax lépp dañu koy jàppe fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sakilatka ummuk Muaz yow eh Muaz xam nga sakilatka ummuk ci araab mooy yal na la sa yaay ñàkk xam nga ne saa sam jubluwu ci loolu <laughs> yal na sa yaay triste ñàkk la waaw ñàkk la yow sa yow Muaz déedéet wax la goo xam ne arab yi dañ koy wax waaye jubluwuñ ci ah, mootaamoo li muy tekki li kàddu yi tekki bal lay wane ne kooku da ngaa am affinité bu baax ak moom waaye it léeg-léeg kàddu la bu ñuy wax bu dee da jaaxle waa ji réaction wam bu mu réagir ci benn mbir sakilatka ummuka ya Mu'aaz yow jéenani ya Mu'aaz bii sakilatka ummuka wa hal yakubbu annaas waaw mais est ce ndax duñu sànni waaw annaas nit ñi fi ci biir safara si ala wujuhihim ah tabes leen day sànni ñu ñu war a dox jëm ci biir sawara si ah seen xar kanam yi lañuy la ñuy waaw moo tax ba aw ala manaaxirihim am na si gi sàkk ci yeneen riwaay yi wala seen catu yi waaw wala seen catu yi waaw kon nag mu ngi noonee ci safara illaa te la koy waral nekkul lu xasaidu la mu góob alsinatihim la nga xam ne moom la seen euh, ngóobu récolte wu seen seen làmmiñ rawaahu xadiis bi soloo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala bi mu ko solowee ay way de moom xadiis na la moom boo xam ne bu baax la bu wér mu ne imaam ci yoo xam ne mu ne waqad sabaqata romb na sharhuhu bi fii baabin qabla haadaa buntu bu jiitu yi wax jii nag dinañ ci ñëw man laa xamul imam fan la sarawe affaire bi <laughs> téere bi <laughs> parce bu dee ci arbauna yi moom dëgg la am na lu mu fa leeral ci kàddu yeeg yu mel noonu te moom buy wax sara loolu li ci jublu tekkiwul comme li muy def ci minhaj bi ci sharh sahih imam muslim non mooy li wax rek ne dina leeral yenn kàddu yeeg yooyu waaw loolu fii man man gisuma ko xaw ma nag Euh, wër naa wër ci ñi nga xam ne ñooy suraax yeeg yooyu lenn ci suraax yi ak yenn tabaa yi mais imaam Nawawi lii mu wax nii euh, mooy fan na ko defee après ci laa ne peut-être daa ko soit euh, muy arbaina yi du ñëw ba fii daa da ko comme que hadis bu mag lay bu ar bu ci arbaina yi amaana looloo tax mu bind lii quoi. waaye bu dee fii moom Riyad bi man gisuma fan la sharaawi lool wallahu taala alam ko gis nag man lañu ci dimbali léegi kon al imaamu mu ne kon rawahu Tirmidhi laaj bu njëkk bi rahimahullah mooy kon dong ko solo ñu ne la déedéet al ibnu Muhammad hmm? ibnu Hanbal daal dina koy solo ci yoo xam ne dinañu ko dina ci uh, am solo après léegi nii rahmatullah alayhi waaye naka al imaamu Ahmad an-Nasaa'iyu di Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'iyu rahimahullahu ta'ala daal dina ci solo len waaw moom lim solo len la lu gàtt la waaw euh, lu euh, euh, gàtt a moom moom as-sawm junna kese waaw soloo ko ci ay yoonam ba ci Mu'aaz mu ne qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu junna voilà <laughs> moom ko de boobu képp la génn moom moom moom ak hadiis bi ñu leen di dégg waaw léegi al imaamu Ahmadu moom daal dina koy kii waaye al imaamu Ibnu Maajah hmm? al-Qazwiini rahimahullahu ta'aala rahmatan wasi'a ñoom solo nañ ko waaye am na ñeneen ñoo xam ne solo nañ ko en dehors de ñi tudd fii ah en général mi euh, xadis la boo xam ne bu siiw la hmm? Allahu akbar akbar léegi kon léegi ñu xool al imaamu al imaamu Tirmidhi ta'ala moom ni nga xamante ne noona la ka solo mu ne al imaamu abu isa mu ngi ko indi abwaabul iimaan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi hurmati salaa mu ne haddathanaa ibnu abi umar ah, mu ne nettal nañu sunu sëriñ ibnu abi umar di muhammad ibnu yahya ibnu abi umar al-adani al-haafiz abu abdillah al-makki rahimahullah génn àddina la 243 ku dëgër ku ay bind ay téere Eh, eh, mu ngi noonu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Mu'adh as-San'aani mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdullah eh, saduq la moom Abdullah ibn Abi Umar a ah, ku dëggu la mu ne Abdullah ibn Mu'adh as-San'aani mu ne Abdullah ibn Mu'adh as-San'aani al-Yamaani moom daal na koy moom moom moom nee na moo ko nettali Euh, génn na àddina cent am nañu ne cent quatre vingt saduq la moon moom tamit euh, euh, mu ngi noone ku dëggula woon rahmatullah alayhi an Ma'mar waaw mu jële ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa as-San'ani rahmatullah alayhi ne jaman gane àdduna quatre-vingt-seize cinquante rahmatullahi alayhi hmm? Ma'mar ibn Rashid mu wa Ma'marun wa waladul Mubaraki rahmatullahi ala al euh, Ma'mar Ma'mar kon daal di koy jële Ma'mar moom moom nekk thiqatun fadil ku dëgër bokk an Aasim ibn Abi Najuud mu jëla ko ci jàngkatu alquraan bu mag baa ngoongu nag Aasim <laughs> buñ la nee koo xam ne day réciter neex kese ah mooy imaam lañu ñooy imaam yi nga xam ne bu ñuy kii jàng jàng qiraat yeeg façon yooyu noonu mooy ñooñu ay ci yooyu la voilà <laughs> noonu la ma nekkul waa comme ñun ñu naan waa ji ak ma ne jàngkatu alquraan la muy neexal baat waaw ñenn ñi sax tajwid bi defe dañ ko man waaye na neex rek <laughs> waaw waaye non non du loola ah. muy Asim ibn Bahdala hmm? muy Asim ibn Bahdala ibn Abi Najud al-Kufi Abu Bakr al-Muqri rahmatullah alayhi nekkoon saduq am na ay def def la nekk nag lay la ci wàllu qiraat yi liñ doon na sànq ah? xadiisam ñu ngi saxiixayni mais day koy day am ñu koy toftal lu ñuy lu ñu koy lëkkaaleel muy Aasim ibn Najuud an Abi Waa'il mu jële ci Abu Waa'il di Shaqiiq ibn Salama Abu Waa'il al al-Kuufi hmm? muxadram euh, fekk jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais jotu koo gis voilà yàgg na nga ay mbiram Shaqiiq ibn Salama rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina euh, quatre-vingt-deux côté yooyu ah euh, rahmatullahi alayhi euh, rahmatan wasi'a ah, léegi moom an Mu'az ibn Jabal mu jëlee Seydina Mu'az ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn A'iz ibn A'iz Eh, eh, ibn Adi ibn Ka'b ibn Amr eh, Abu Abdurrahman al-Ansari al-Khazraji al-Madani al-Badri radiyallahu ta'ala anhu génn àddina jamono yi gi nga xamante ne mooy Seydina Omar radiyallahu anhu l'an dix-huit waaw génn àddina l'an dix-huit am na nag ñu ne la dix-sept ci Ta'un wa Amwas fa la génn woon àddina moom Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ra muy saxaaba bu siiw moom al imaam euh, Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne qaala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar nii la ko waxe mu ne damaa ne woon ak yonent bi sallallahu alayhi tukki